أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين sayyidina wa nabiyyina wa xabibina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci tafsiiru leen ci suuratu verset yi nekk ci suuratu tawba te ñuy nettali ghazwatu Tabuk te amoon ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam ci jotaay bi weesu daldi woon nañu ñëw ba agsi fi nga xamantene ne nii mooy aaya bi nga xamante ne nii mooy mooy aaya 119 foofu lañu yamoon te mu doon nettali avant loolu ba foofu li nga xam ne moo jëmoon ci tuubu nangu delloo gi mu delloo ak nangu tuubu ñi nga xam ne mooy sayyidina Ka'b ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ak Muraaratu ibn Rabi' ak ki nga xam ne mooy sayyidina Hilaal ibn Umayya alayhim ridwaanullah nga xam ne keroog ñoom demuñu woon bi nga xamante ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon woote ngir ñu dem Tabuk ñoom dañoo bokk ñi nga xam ne amuñu woon gànt waaye demuñu waaye nag ay woy yàlla lañ woon te ñu dëggu lañ woon moo tax suñu boroom subhaanahu wa loolu ñu def mu nattu leen ci ci ci ci cinquante jours yoo xamante ne nii waxul ci seen mbir dara bani nga xamante ne nii ci lay wàcce seenug tuub nangu seenug tuub ñoom ñetti ñoo ñële ci aaya yooyu nga xam ne mooy bokk ci mu jëwoon gis bi nga xam ne ci la doon wax ne wa ne laqad taaba allahu ala nnabii walmuhaajirin ba'da a'uudu billahi min ash-shaytaani rrajim laqad taaba allahu ala nnabii walmuhaajirin walansaar alladina tabacuuhu fi saacati alusrati min bacdi maa kaada yaziiqu quluubu fariqin minhum summa taaba calayhim innahu bihim raufun raxiim wa cala althalaatati alladina xullifuu xatta idaa daaqat calayhim alard wa cala althalaatati alladina xullifuu xatta idaa daaqat calayhim alardu bimaa raxubat wa daaqat alayhim anfusuhum wa dannuu an laa malja'a min allahi illaa ilayhi thumma taaba alayhim liyatuubuu innahu huwa at-tawwaabu ar-rahiim yaa ayyuha alladina aamanuu ittaqu allaha wa kuunuu ma'a as-saadiqiin suñu boroom subhaanahu wa ta'aala ci aaya yooyu la li nga xam ne ci la tuub nangu tuubu ñoom ñett ñoo ñële mu tàmbalee ne laqad taaba allah buur yàlla laqad taaba allahu ala nabi mu ne suñu boroom dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne moo delloosi yonent bi alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne masula den ci moom waaye loolu waxoon nañ la comme ni ñu ko gise woon ci la al imaamu ibnul qayyim rahmatullahi doon wax fi zaad bi nga xam ne ci la gis njàngat yi ñuy jële ci nettali bi ci ghazwatu ghazwatu Tabuk te ne mooy li nga xam ne mooy at-tawba dafa nekk li nga xam ne mooy njomboxtalu mbir yi te tamit moo waxoon nañ la mbir mi ni ko mooy parcours ki nga xam ne chemin waawu nit ki du début à day soxla di dellu ci borom bi subhaanahu wa kon mu ne laqad taaba allahu ala nabi mu ne dëgg-dëgg suñu borom moo delloo si yonent alayhi salaatu wassalaam wal muhaajiriin ak ñi nga xam ne ñoo gàddaayoon saxaaba yi nga xam ne ñoo jege woon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima daldi woon gàddaayi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu wal ansaar waaye it moo delloo ñi nga xam ne mooy al ansaar muy waa asxaabul madina madinatu rasulillahi alayhi salawatullahi wasalaamu moom ñi nga xam ne min al awsi wal xasraji radiyallahu anhum mu ne alladina ñoom ñi ñépp min al wal ansaar ñi nga xam ne ittaba'uuhu ñoo ko toppoon moom alayhi salaatu wassalaam fii saa'ati al ci nga xam ne mooy mooy jamono ju tàng ji min ba'di muy ghazwatu Tabuk ndax condition yi mu ame woon xamoon nañ ko muy jamono yi canicule woon mbir mi tàngoon na jër mu ne min ba'di maa kaada yazighu qulubu minhum ginnaaw bi nga xamante ne nii tuutee des mu jeng xolu lenn ci ñoom summa ginnaaw gi taaba alayhim mu delloosi leen innahu dëgg-dëgg moom boor yàlla boor yàlla subhaanahu wa ta'ala bihim ci ñoom ra'uufun ku ñeewante la ci ñoom waaye rahiimun ku leen yërëm la mu ne nag bokk na ci ñi mu tuubal mooy wa ala thalathati alladhina xullifu ak tamit ñetti ñi nga xamante ne nii ñoom defuñu woon li naa yi keroog bi ñuy joxe ay foo ngant ñoom dañoo ñëw wax dëgg ta mooy ñiñ la tuddoon léegi muy sayyidina Muraaratu ibnu Rabii' sayyidina Hilaal ibnu Umayya ak sayyidina Ka'b ibnu Maalik alayhim ridwaanul Maalik mu ne ñoom ñooñu it daal dina leen indiwaat ngir ñu jéggalu mu jéggal leen ñi nga xamante ne ñoom dañu leen ñoom xatta dañoom dañoo def wax dëgg moo tax ñu daal di leen nattu xatta idaa daaqat alayhimul ardu bimaa raxubat ba suuf si malgré li muy yaatu di madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mujj xat ci ñoom mujj xat ci nga xam ne noonu la ko sayyidina Ka'b ibn Malik daal di nettalee ci xadiisam boobu nekk ci saxiixayn comme ni ñu ko tudde woon ci jotaay yi mu nekk ci saxiixu al imaam al alayhi saxiixu al Muslim min al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri Abul Husayn rahmatullahi jamii naka noonu waxoon nañ la al-imaam ibn Ishaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhimaa moom it daal dina koy solo al-imaam Ka'b Maalik mu ne mbir mi dafa mujj bi mbir mi safee ci ñoom mooy li nga xam ne mooy ñàkk wax ak ñoom ñàkk jëflanteeg ñoom dafa mujj ba min mu ne nit ñi dañoo dafa mel ni yeneen nit lañ mujj doon suuf si ma xamoon tamas fee dëkk tamas fee juddoo di madinatul munawwara ala afdalu salaati wassalaam mu mel ni du suuf si ma xamoon loolu nag lool la suñu boroom di wax mbir yi xat ci ñoom lool xattaa ba kera ida daaqat mooy ñu nekk ci natt boobu ba ni suuf si daal di xate ci ñoom bima raxubat malgré li mu yaatu mu ne wa daaqat alayhim seen bopp yi ñu mujj ñoom ci seen bopp xat ci seen biir wasannu fii wasannu du njortu de bii weesu dañ ne woon wasannu mooy njortu ndax dañ doon njëkkalanteeg temps bi lool moo tax bàyyi bu ñu ci xel waaye wasannu mooy wa ayqanu mooy ñu am li nga xam ne mooy yaqiin mooy ñu am certitude amul benn dut buñ ci am an ma malja'a min allahi illaa ilayhi ne amul rawwaay bi nga xamante ne nii moom lañ mën a raw ci buur yàlla subhaanahu wa ta'aala lu dul dellu ci moom boroom bi subhaanahu wa ta'ala summa ginnaaw gi taaba alayhim mu delloosi leen li yatuubu ngir ñu tuub bu ko defee mu jéggal inna allaha ndax dëgg-dëgg buur yàlla huwa moom attawaabu mooy aju nangu tuub bi a ngi xamante ne mooy aju nangaa koonu tuub la arrahimu aji yërëmaa koon la moom boroom bi subhaanahu wa ta'ala léegi nag foofu mu ne woon yaa ayyuhal ladiina aamanu muy wax ak ñi nga xamante ne moo julit ñépp tey wax ak ñii tamit ngir wan nañ leen sauvé du dara lu seenu dëggu kon mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm te dëggu mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm ittaqullaha ragal leen yàlla wa kunu ma'as saadiqin te ngeen bokk ci ñi nga xam ne ñooy way dëgg yi ndax kat ñii dara sofelu wala safobu leen lu dul seenu dëggu ndax dëggu mooy loolu te loolu la su yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax mu ne inna rajula la yasduqu wa yataharra sidq xatta ibnu ba muy wax naan maa ngi leen di dénk dégg maa ngi leen di dénk dëgg ndax fa inna sidqa yahdi ila al bir wa inna al birra yahdi ila al janna yenent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne maa ngi leen di dénk li nga xamante ne mooy dëggu ndax dëggukat ci lu baax la lay gindi fa la lay yóbbu te lu baax moom fan la lay yóbbu ila al ci al mu ne war ma mu ne nit ki nag wala yazaalu ar-rajulu yatasaddaqu wa yataharra as-sidq nit ki du muy du dañ di nekk ko xamante ne nii nit ki du dañ di koo xamante ne nii day dëggu wa yataharra as-sidqa di def la tuuka lépp lu muy wax muy seet nan lay fexe bam nekk dëgg li muy wax hatta ba kera yuktabu la ñuy ku la ñuy bindee inda allahi sa subhanahu wa ne moom siddiqa mu am darajay siddiqiya ñii nag seenu dëggu rekk leen sëfe kom ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Ka'b ibn Malik alayhi ridwanul maliki daal ne woon waxe kon ci xadiisam boobu waaye gisoon nañu ci foofu la ñu yemoon ñu waroon a continuer waaye gisoon nañu li jëmoon ci li nga xam ne mooy tuub nga mu ngi woon wax nekk ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom manut ak ñi gëm yàlla di ñaan jéggal ñi nga xamante ne ñooy mushrikuuna yi walaw kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashaabul jahiim muy aaya boobu nga xam ne da doon wax nay law yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ñi nga xamante ne nii ñooy way ngëm yàlla yi ñoom warul ñuy daldi ñaanal njéggal lil mushrikiin ñi nga xamante ne ay polythéistes lañ ay bokkaalekatu yàlla lañ walaw wu même bu deene dañoo nekk wali qurba seeni way jagañaale min ginnaaw ba nga xamante ne nii maa tabayyana la leer ci ñoom annahum kana ñoo ñële seen mbokk yoo yele asxaabul jaxiim yi ñooy safaraaw ñooy waa safaraaw jaxiim loolu waxoon nañ la xadiisu al imaam ibnu al musayyib ibn hazn bi nga xam ne moom la jële woon ci baayam di al musayyib moom moom imaam sa'id ibnu al musayyib jële woon ko ci baayam al musayyib ibn hazn al maxzumi mu ne mu nettali ne boobu mu ngi wàcc ci sayyidina ki nga xam ne mooy abu taalib ndax bi nga xam ne ci lay waaja génnaat dina comme ni xadiis bi newee waxoon nañ la ne rawaahu huwa fi saxiix qad rawaahu al imaamu al buxaari rahmatullahi alayhi yarhamukallah qad rawaahu al imaamu al buxaari rahmatullahi alayhi fi qissatu mawti qissatu mawti qissatu abi taalib aw mawti abi taalib fi saxiix fi saxiix foofu mu ne moom moom ki nga xam ne mooy baayu sayyidina Saciid ibnul Musayyib rahmatu radiyallahu ta'ala anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu yégée ne Abu Taalib a ngi waaj génn àddina dafa ñëw ci chevet daal di fay nekk naan ko yaa am e yow sama sama sama ba sama bàytex waxal benn baat boo xamante ne nii dinaa la fexe mën a tinu fakanoom katam sa kanamu boroom bi subhaanahu wa taala fekk abu abu jahlin mu nga fa woon ak ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Abi Umayya ne woon ne ci yaay Ummu Salama bint abd bint bint rakb bint zaad rakb di doomu ki nga xam ne mooy abu umayya ñu xame woon ko ci zaad rakb kon abdallah ibn umayya wax nañ la mujj naa tuub moom mujj naa tuub ci fatxu makka bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dugg ci makka fatxu makka ci la dugg ci lislaam moom sayyidina Abdallah ibn Umayya Abi Umayya mi nga xamante ne frère la ci si ay Ummu Salama waaye moom gisoon nañ ne mu ngi génn àddina gazwatu Hunayn moom sayyidina Abdallah ibn Abi Umayya moom nag moo ne woon moom Abu Jahl ñoom ñoo ne woon nag dajaa moom ci waa Quraysh la bokkoon mu ñëw ne ñu naan Abu Jahl naan Abu Taalib atarghabu an millati abi abdil muttalib naan ko ndax dem fi bàyyi li nga xam ne mooy diine abdul muttalib di topp jeneen diine am yeneen mu topp ko di ko topp gan yi nga xamante ne nii abu taalib ni mu génne addina mooy ci diine quraysh yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ma azaalu astaghfiru laka allah ma lam yunha an ma lam unha an mu ne duma deñ di la di la ñaanal jéggal fekk ma ko léegi nag ginnaaw gi ci la suñu boroom wàccee lii ne maa kaana linnabiyyi walladina aamanu an yastaghfiruu lilmushrikiina walaw kaanuu ulii qurbaa min ba'di maa tabayyana lahum annahum ashaabul jahiim mu ne kon aaya boobu ci la wàccoon waxoon nañ la nag niñ koy booleeg aaya sayyidina indi xadiisu sayyidina Ali ibn abi taalib alladii rawaahu ashaabu sunan kannasaa'iyi rahmatullahi alayhi ahmadu bnu shu'ayb abu abdirrahman ahmadu bnu shu'ayb annasaa'i ci nga xam ne mooy sunan bi rahmatullahi alayhim moom moofu sayyidina ali mu ne dama romb benn waay muy ñaanal waajuram mi nga xamante ne dafa génn àddina ma ne ko te nekk ay mushrik ma ne ko waa na nit moom jullit ndax man naa ñaanal ay waajuram boo xam ne dañoo génn nekk ay mushrik moom nag waa ji ne ko awalam yastaghfir ibrahimu li abi waa ji ne ko est ce que sayyidina ibrahim moom daal ñaanal njégal ki nga xamante ne nii mooy baayam neena man sayyidina ali ibn abi taalib radiyallahu anhuma daal di dem daal di koy wax ki nga xamante ki nga xamante ne nii ki nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne fa nazala wa maa kaana istighfaaru fa nazala maa kaana linnabiyyi walladiina aamanuu an yastaghfiruu lil mushrikiina walaw kaanuu ulil qurbaa min ba'di maa tabayyana lahum annahum ashaabul jahiim wa maa kaana istighfaaru ibraahiima li abiihi illaa an maw'idatin wa'adahaa iyyaahu falammaa tabayyana lahu annahu aduwwun lillaahi tabarra'a minhu inna ibraahiima la-awwaahun haliim suñu boroom subhaanahu wa ta'aala sayyidunaa Ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu mu ne ci la suñu boroom wàccee loolu waaye am na beneen dajale boo xam ne moo gën a rafet yi nga xam ne moom lañu waxoon xam nga waxoon nañ la ne lenn mën naa am booy ne mën na nekk ne aaya bi dafa wàcc ñaari yoon mooy ñaari aaya yi man na nekk wàcc ñaari yoon te loolu du lu tumuranke ndax am na a waxuma la aaya rek mais am na saar yoo xam ne boroom tafsiir yi dañu naan muy ulamaa'ul mufassiruun dañu ne aaya yooyu dafa wàcc ñaari yoon dañu wàcc ñi nga xamante ne nii mooy ñaari yoon moom loolu lañu wax moom ulama ut tafsir ñu ne gaa aaya yooyu dañoo wàcc ñaari yoon kon ñoo saar yooyu kon loolu mooy du lu tumuranke waaye am na beneen façon dajale xam nga waxoon naa la beneen keneen lan mooy est-ce que Seydina Ali lan moo ñuy wax ne teewlu woon na aaya yi keroog mooy est-ce que ñëwoon na ci am xeram wala est yëgoon na ne aaya yooyu wàcc na waaye am na beneen dan dajale boo xam ne bu ñu moom la ñu tuddoon bi nga xamante ne nii moom lañ doon gis qissatu mawti abi taalib te loolu ku mel ni al imaam al xaafid ibn xajar alayhi ridwanullahi moom la wax ci fathul baari bi nga xamante ne nii loolu la doon wax mu ne mbir mi mooy ndax foofu boo gisee xadis boobu suñu mu ndax dafa wax ne ñaari aay e xadis boobu suñu boro kii dane raawi bi dane ginnaaw loolu aaya bi suñu boroom dafa wàcc innaka laa tahdi man ahbab ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax jaari kii la wax dégluñ nañu wax na li nga xam ne mooy nettali bi yëpp sayyidina al buxaari amiirul mu'miniin rahmatullahi alayhi dana haddathana Mahmud qaala xaddatanaa xaddatanaa Abdurrazaaq qaala axbaranaa Ma'mar an az-Zuhri an ibn al-Musayyib an abiihi anna Abaa Taalib lammaa xadarathu al-wafaatu daxala alayhi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa indahu Abuu Jahl wa indahu Abuu Jahl faqaala ay am qul laa ilaaha illa Allah laa ilaaha illa Allah kalimatan ahaajju lak laka biha inda allah fa qaala abu jahlin wa abdullahi ibn abi umayya ya aba taalib targhabu an millati abdil muttalib walam yazaalaa yukallimaanihi xatta qaala axira cheyin kallamahum bihi ala millati abdilmutalib fa qaala annabiyu sala allahu alayhi wasallam la astaxfiranna laka maa lam unha anh fa nazalat maa kaana linnabiyi walladina aamanuu an yastaghfiru lil mushrikiina walaw kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashaabul jahiim wa nazalat innaka laa tahdii man ahbabta al imaamul buxaari mu ne haddasanaa Mahmoud mu ne haddasanaa nettali nañu Mahmoud bu sëriñam di Mahmoud mu ne kan ci kan la ko jëlee mooy Mahmoud mi siiw na muy Mahmoud ibn Ghaylaan rahmatullahi alayhi moom sëriñu boroom bokk dañu bari ñoo xamante ne mooy waa asxaabu sunani nee na tamit am na ñoo xamante ne ku amel ku mel ni al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn sawrata at-tirmidhi rahmatullahi alayhi da ngay dégg mu naan haddathana mahmud kon mooy mahmud ibn ghaylan moom moo ko nettali mu ne kon haddathana mahmud qaala mu ne haddathana abdurrazzaq ki nga xamante ne moo ñu nettali mooy abdurrazzaq qaala mu ne axbarana Ma'mar mu ne ki ñu xabaare mooy Ma'mar an az-Zuhri mu jële ci al-imaam az-Zuhri an ibn al-Musayyib mu jële ci Sa'id ibn al-Musayyib an abiihi mu jële ci baayam di al-Musayyib ibn Hazn anna Abaa Taalib kana Abaa Taalib lammaa hadarathu al-wafaa ba nga xam ne ci la ko dee dikkal après mu nettali wax li ñu waxoon mu ne fa nazalat mooy ba Abu Taalib mujjee wax ne moom ci millat Abdul Muttalib mu ne ñoom falam yazaala ki nga xam ne mooy abu jahlin ma fa nekkoon ak abdallah ibn abi umayya dañun di wax ak moom ba ni nga xam ne noon lay mujjee li muy wax moom abu taalib mu ne ala millati abdul muttalib ci li nga xamante ne nii ci yoon abdul muttalib lay mujjee fam la loolu la mujjee wax moom ki nga xamante ne mooy abdul abu taalib mu ne fa nazalat mu wàcc inna allah moo nazalat mu daal di wàcc li nga xamante ne nii mooy maa kaana linnabiyi walladina aamanuu an yastaghfiruu lil mushrikiin maa kaana linnabiyi walladina aamanuu an yastaghfiruu lil mushrikiin muy aaya boobu ñu gisoon nee na bi loolu wàccee wa nazalat mu wàcc innaka laa tahdii man ahbab innaka dëgg-dëgg yow laa tahdi yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam doo gindi man ahbabta képp koo xam ne moo la soob rek léegi loolu al imaam al xaafid ibn xajar rahmatullahi alayhi bi nga xamante ne ci lay sharaa loolu moom mu ne mbir mii nag mooy wàccuk lii nii mu ne fa nazalat boobu nga xam ne moo ñëw fii mu ne amma nuzulul aayati thaniya fa waadihun fi qissati abi taalib mu ne wàccub ñaareelu waa verset bi mooy innaka laa tahdii man ahbab lool moom leer na ko ne moom li ci ci mbiru xabaaru abu taalib ci la wàcce moom waaye mu ne wa amma nuzuulu allati qablahaa fa fiihi nadar mu ne kantaa li nga xam ne mooy bi ko jiitu mooy maa kaana linnabi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikiin mu ne kanta wàccuk aaya boobu jamono jooju abu taalib génna dina fa fiihi nadar mooy ne loolu am na lees ci seet mu ne wa yadharu anna al muraada anna al aayata al muta'alliqata bil istighfaar nazalat ba'da abi taalib bi mu bi bi bi bi mu ne li feeñ mooy ne aaya boobu mu ngi wàcc après abu taalib ci jamono jamono après bi mu génne àddina mu ne wa hiya ammatun fi haqqihi wa fi haqqi ghayrihi mu ne nag aaya bii di ma kaana linnabi naan warul yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ñi gëm yàlla ñuy ñaanal njéggal mushrikuuna yi même bu dee ne seen mbokk lañu seeni way jege ñaale lañu ginnaaw bi ñu xamee ne waa asxaabul jaxiim la mu ne loolu moom <clears throat> ñu ne loolu noonu nag mooy ne man nañ ne dafa général ci mbiru Abu Taalib ak li nga xam ne ci xàqam ak xàqu ñeneen mu ne loolu noonu nag xam nga lan lay niru mooy ne lii wane kon mooy lan ka ni dafa mooy ni mbir mi wa baadu boobu te loolu mu ne li koy gën a leeral li nga xam ne mooy gën a leeral loolu nga xam ne mooy moom la wax man imaam al-Hafiz mu ne ndax wa yudihu dhalika ma sayati fi tafsir mu ne lii leeral lii ma wax mooy li nga xamante ne nii ñëw ci kitaabu tafsir ci ci li nga xam ne mooy saxiixu al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi foofu bi muy indiwaat xadiis bi dane fa anzala allahu ba'da daalika mu ne ba'da daalika la wax ne maa kaana linnabiyyi an walladiina aamanu al aaya wa anzala fi abi taalibin innaka laa tahdi man ahbab mu ne loolu li koy gën a dëgëral mooy li nga xam ne mooy suur boo demee ci at tafsir kitaabu tafsir foofu al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi bi muy indiwaat aay bi muy indiwaat xadiis bi waxul ne fa nazalat ndax fa nazalat day mel ni mbir mi mooy ba mu xewee rek la wàcc waaye foofu nag moom bi muy indiwaat xadiis bi foofu version bi fa rot mooy ba'da zalika ginnaaw lii mooy Abu Taalib kon génn na àddina lu yàgg suñu boroom subhaanahu wa taala doon door a wàcce ñi nga xam ne mooy aaya bii di ma kaana linnabi te bu boobaa kon li nga xamante ne nii mooy xadiisu sayyidina Ali boobale dañ naan kon jamono jooju noonu mooy bu dee loolu parce que boobu sayyidina Ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu xamuñu kañ la laaj la gis waajoo jële doon ñaanal jégga ay waajuram ba mu ne a ah, way nit moom jullit naka lay ña est-ce que mën naa ñaanal ki nga xamante ne mooy waajuram waa ji na ko xanaa yow xamoo ne sayi a ah, ndax sayyid ibrahim sayyidina ibrahim ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam du moom da doon ñaanal jéggal ki nga xam ne mooy waajuram nee na man sayyidina ali ali ibn abi taalib ma dem wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag mu ne fa nazalat kon mën naa nekk bu boobaa ci kaw loolu waxu imaam alxaafiz boobu mooy beneen côté boo xam ne man nga man nga boolee wax yi te bu boobaa it bii mooy waxu imaam alxaafiz bii niru loo xamante ne nii mooy lu dëgër la mooy boo mooy boole daal bu rafet la kene loolu mooy kon mën naa nekk kon ba'da zalika boobu la ñëw ci suura ci kitaabu tafsir kene aaya boobu wàccul directement waaye dafa wàcc ci xàqu ki nga xamante ne Abu Taalib d'une manière général ak waajooju Sayyidina Ali doon wax d'une manière particulière te tamit une manière général pour ñeneen ñëpp kene ñaanal njéggal ñi nga xam ne dañoo faatu ci kéefër duñu bokk bu boobaa dañ naan kon ba'da zalika boobu mooy ba Sayyidina Ali laajee loolu mu wàcc lool nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di bàyyi la nga xam ne moom la waxoon ndax dane woon dinaa la ñaanal njéggal fekk nuyu kat fekk kon terewuñ ma ko kon nag dañu naan ba nga xam ne la ko sayyidina Ali ibn Abi Taalib ñëw rapporté wax ja waaja wax suñu boroom subhaanahu wa taala lool kon ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyee ñaanal ki nga xamante ne nii mooy Abu Taalib di ko ñaanal njéggal même bu dee ne xamoon na ne moom ñi mu génne woon àddina génnewul àddina ci mbaax mooy ci ci li nga xam ne mooy diine lislaam mooy diine lislaam loolu kon mooy li nga xamante ne inshaa allahu taala moom lañ bëggoon a sofe ci li nga xam ne daal di koy grefe ci li ñu waxoon ci jotaay bi jaz walillahi alhamdu wal minna bu ñu ñëwee nag war a continuer fi nga xamante ne nii kon moom lañ dégge woon moom lañu war a gis tey inchaa allahu taala <coughs> mooy fi suñu boroom subhaanahu wa di waxe naan ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ay aaya saaba maa kaana li ahli almadinati wa man xawlahum min al-arab an yataxallafu an rasulillah wala yarghabuu bi anfusihim an nafsihi dhalika bi annahum laa yusiibuhum zama'un wala maxmasa laa yusiibuhum zama'un wala nasabun wala maxmasatun fi sabilillah wala yata'uuna mawti'an wala yata'uuna mawti'an yughiidul kuffaar wa laa yanaaluuna min aduwwin naylan illaa kutiba lahum bihi amalun saalih inna allaha laa yudii'u ajral muhsiniin suñu boroom kon subhaanahu wa ta'aala ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la wax ci tuub gi nga xam ne moom la delloo ci ñoom sayyidina Kaab ibn Maalik nag ñaari mbokkam yi alayhim ridwaanul Maalik ginnaaw bi nga xam ne ci la leen nattu boobu dal ta dara mayu leen ñu am loolu du lul seenu dëggu noo tax suñu boroom kon nañu yéen jullit ñi taqullah ragal leen yàlla yéen ñi gëm yàlla wa kuunu te dee leen ànd ak tey nekk ak ma saadiqiina tey bokku ci ñi nga xam ne ñoo dëggu mu ne maa kaana li ahlil madina warul waa ahlul madina de ñoom de amuñu droit wa man hawlahum ak ñi nga xam ne ñoo leen wër minal aaraabi ci kaw kaw yi mooy nii waa ahlul madina ñi dëkk fi nga xam ne mooy madinatu rasulillah rahmatullah ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ak ñi nga xamante ne it amuñu droit mooy kaw-kaw yi comme ni ñu ko gise woon mooy ñi nga xam ne village yi nga xam ne ñoo wër madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñoom waa Medina ak ñegow ak kaw yi wër Medina an ñoom amuñu droit an yataxallafu an rasulillah ñuy demal ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wooteeti xare ñu bàyyi ko fi daal di ñoom ñoom daal ñu toog fii bàyyi ko mu dem mu ne loolu waa ahlul madina ak arab yi ñoom amuñu droit ci lool ndax ñoom farata la ci ñoom ñu dimbali yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala yarghabu bi anfusihim an nafsi te amuñu droit di préférer seen bakkan yi ci bakkanu yonent bi alayhi salaatu salaatu wassalaam mucc ñu ne kon ñu ne ñoom ñooy toog waaye bàyyi yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mu dem fa nga xam ne foofu fa la bakkan yi rote muy ci toolu xare en tout cas mooy sabab la bu rëy ci loo xamante ne nii en général fa la bakkan yi rote gaa yi nag mu ne loolu amuñ ci droit de mooy ne loolu yellul waa Medina ñi nga xam ne ñooy kaw kaw yi wër Medina ñuy daldi wutu di bàyyi yonent mi alayhi salaatu salaam di dem xare ñoom ñu toog mu ne loolu nag boo gisee ñi nga xam ne ci ñoom ñoo ko def muy almunaafiquuna alkibaar ka amsaali abdullah ibn ubay ak ñi nga xamante ne nii mooy mooy mbooloowam ñi nga xam ne gisoon nañ leen mooy gaayooyu ko mel ne aljadd ibn qays mu ne ñooñu te dëkkoo mbir medina mooy ñooñu boo gisee ñu mel noon ci naafiqi def ko waaye wa man hawlahum min al ne boo gisee it li nga xamante ne mooy naafiq yi nga xam ne ci kaw kaw yi lañ bokk te ñoom ashaddu kufran wa nifaaqa ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a taru kéefër ak naafiq mu ne boo gisee naafiqu Medina yi ak naafiqu arab yi nga xam ne mooy village yi wër yonent bi alayhi salaatu wassalaam ca Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne boo gisee loolu ñoom ñu daal di koy man di def ba loolu ñu def ko taw te jàpp nañ ne seen conscience violence daal du daal moom waxu leen du leen yedd ak yooyu mooy daalika boo gisee loolu am mooy bi annahum ndax ñoom laa yusibuhum du leen dal zama'un mooy li nga xamante ne nii mooy ñoom dañoo xamul ne mooy gaa yi ñoom dañoo xamul mooy ñooñu dañoo xamul ne mbir mi wallaahi mooy toog gi ñu toog xasra la ci ñoom mooy mbir mi ak pertange la ci ñoom ndax bu ñu xamoon li nga xamante ne nii mooy mooy li nga xam ne ñoom duñu ko def mooy le fait que ànduñu ak yonent bi alayhi li leen di rëcc yëpp bu ñu ko xamoon de xanaa loolu dina tax duñu ko def mooy daalika boo gisee lii am bi annahum ndax ñoom laa yusibuhum du leen dal bu ñu génnoon xanaa xamuñ ne du leen dal dhama'un mooy ne gaa yi seeka boo gisee lii mën a am mooy ne ñoom laa yusibuhum dalu leen dama un mooy li nga xamante ne nii mooy ak mar ñoom masuñoo mar wala mooy dama un wala nasabun te tamit coono masuleena dal wala max maxmasadun du caagante ni xiif fi sabilillahi ci yoonu yàlla wala yata'una mawtiya mooy ne cey gaayi bu ñu xamoon li nga xamante ne nii mooy mooy li ñuy tardé ah lool de xanaa bu ñu ko xamoon dina tax ñu bali nga xamante ne nii ci lañ ci lañ nekk ndax nag gaa yi booy bu ñu xamoon ne lépp loo xamante ne def nañ ko bu ñuy dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy bu ñu àndeek moom mooy ñoom daal naka boo ku ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa yusibuhum du leen dal dama'un mar wala nasabun du caagante ni coono wala mahmasadun du caagante ni xiif fii sabilillahi ndeem waa ji rek mu ngi ci yoonu yàlla wala yatawuna mawtiya te duñu joggi benn foo xam ne suuf boo xam ne joggi na nañ ko boo xam ne jéego yooyu yaghidul kuffar bii ba mooy merloo yéeféer yi wala yanaaluuna te duñu jote min aduwin ci li nga xam ne mooy noon naylan dara mooy buñ demee ba xaree ki noonu ay noon yi nga xam ne mooy noonu lislaam yi suwaa ñu daal di leen di faat suwaa ñu daal di leen def prisonnier wala ñu jàpp leen loolu wala ñu am luñ jël ci ñoom ñoom duñu xam ne loolu noonu ñuy jot ci moom loolu lépp lii lépp mu fi lim illaa lu dul ne ñoom de bu ñu xamoon ni ñuy génn di ànd ak moom lii lépp ku mu ci dal illaa kutiba lahum lu dul ne dinañ leen ko bindal bi bihi ci loole le amalun jëf saalihun ju rafet inna allaha buur yàlla laa yudi'u du mu sànk ajral muhsinin li nga xamante ne mooy payak ñi nga xam ne ñooy rafetal aaya bi ci gàttal suñu boroom subhaanahu wa ta'ala li muy wax mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne waa kaw mooy ñi nga xam ne ñooy naafiqu Medina yi ak naafiq nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk autour de Médina ñooy kaw kaw yi amuñu droit bàyyi la fi daal nga ñu nga dem xare yi ñoom ñu toog waaye boo gisee ñu àttana def lool mooy ne ñoom li nga xam ne mooy ndax ñoom suñu boroom waxoon ne laa yafqahun waxoon na ne ñoom laa yafqahun mooy naafiq yi li nga xam ñoom ñoom dégguñu fiq mooy lan mooy xamuñu dara mooy naafiq yi ñi nga xamante ne nii xamuñu dara mooy ne xamuñu dara te ñu fiq ndax bu ñu xamoon ne lii nii lépp leen doon raw mooy ne ñoom dañoo jàpp ne jullit ñi bu ñu génnee di xare ji ñoom ak coono kese lay doon ak ay mettit waaye loolu ñoom ñooy ñi nga xamante ni xamuñu waaye suñu boroom nee na gaa yi boo gisee sababu ñu mën a toog fii te seen conscience yi du du leen du leen travailler duñu am dara luñ naan ah ñun de def nañ lu jaaduwul mooy lool sax du leen ci fekk ndax mu ne boo gisee lool nag mooy bi annahum ndax ñoom xamuñ ne gaa yi ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa yusibuhum dana du leen dal li nga xam ne mooy mar wala nasabun ñi génn ànd ak moom di xare ji mooy benn mar du leen dal wala nasabun benn coono du leen dal wala maxmasatun benn xiif du leen dal fi sabilillahi ci coonu yàlla wala yatawuna mawtiya te duñu joggi benn suuf boo xamante ne ni yaghidul kuffar ngir merloo yéeféer yi ndax yéeféer yi kat ak jihaad da leen di merloo bu ñu gisee noo xam ne moom moom seen diine jaral na ñu bàyyi seen bakkan loolu da leen di merloo mu ne loolu duñu ñu teg benn jéego boo xam ne day day bita gaz li nga xamante ne mooy xolu yéeféer li loolu moom lu dul ne wala yanaaluuna min aduwwin ila te tamit lu ñu jote ci benn yi benn li nga xam ne mooy <clears throat> mooy noon yi nay laa li nga xam ne mooy rey wala def prisonnier wala am luñ jël ci moom lu dul ne suñu boroom subhaanahu wa taala illaa kutiba lahum bihi amalun saalih lu dul ne lii lépp ñu wilim lu ñu ci def rek suñu boroom daal dina leen ko bindal ay jëf ju yiw inna ndax buur yàlla laa yudi'u du sànk ajral muhsiniina mooy ajr mooy mooy payug ñi nga xam ne ñooy rafetal mooy lépp lépp ci yoon weeg ba ngay dem ak loo daj ci yoon wi mettit yéeg yépp suñu borom dala koy defalal jëf ju baax mu ne walaa yunfiquuna te tamit xamuñ nañuy génn di ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xare yi te dëggu mu ne ñooñu walaa yunfiquuna nafaqatan saghiratan nafaqatan saghira wala kabira wa nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una waadiya illa kutiba lahum liyajziyahum allah ahsana ma kaanu ya'maluun mu ne te ñooñu di ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xare yi te dëggu wala yunfiquuna te duñu saraxe nafaqatan duñu dépenser benn dépense saghiratan moo xam bu ndaw la wala kabira wala boo xam ne bu mag la wala yaqta'uuna waadiya te duñu xotti du dox benn xur duñu dox jaar benn xur illaa lu dul ne kutiba lahum lu dul ne dinañ leen ko bindal daal di leen muy yiwu lahum mooy bindal leen ko muy jëf jëf ju yiw lu boroom ne boo gisee may defal lii ñi génnaan ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy li yajziyahum ngir mu fay leen mu fay leen mu fay leen kan moo leen di fay allahu bur yàlla subhaanahu wa taala ahsana li gina rafet maa kaanu yaamaluun li nga xam ne moom lañ doon jëf suñu boroom subhaanahu wa taala kon wax na li tax naafiq yi duñu génn te bu ñu génnee du am problème conscience mooy ne ñoom lii lépp xamuñ ne jullit ñi xam dëgg-dëgg li tax ñuy génn mooy ne seen bépp mouvement seen bépp xiif coono loolu lépp suñu boroom subhaanahu wa taala da leen koy considérer comme jëf ju jëfu yiw ak lépp loo xam ne lañu ñu dépensé moo tax ku mel ni ñooñu rek mën a dépensé que sayyidina Usman al-mi'ta'u alayhi ridwanul mannan comme ni ñu ko tudde woon keroog trois cents gëléem yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bim taxawee ci minbar bi di wàcc par benn taxaw ci kaw bi minbar bi ci kaw kaw ne kan mooy joxe kan mooy man yujahizu jaysha al-usrati falahul janna sayyiduna Usmaan ibnu Affaan alayhi ridwaanu mu ne joxe naa cent gëléem ak li nga xamante ne nii mooy lay lay nekk ca gëléem bàkka koy war la muy soxla yépp yonent bi alayhi salaatu wàccaat benn escalier ci minbar bi waxaat loolu sayyiduna Usmaan al-Mi'taa radiyallahu anhu waxaat la même chose muy deux cents yonent bi alayhi salaatu wassalaam wàccaat beneen bi mi nga xamante ne ci la wàcc daal di waxaat loolu sayyiduna Usmaan répété waat loolu muy trois cents yonent bi alayhi salaatu wassalaam kontaan ne maa darra Usmaan maa fa'ala ba'da al-yawm ne sayyiduna Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahim rahman moom de du ko lor lépp loo xam ne defati na ko ginnaaw tey am na ci yeneen bi mu ëndee xaalis bi suñu boroom dafa su yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa yéemu ci mbir mi daal di kontaan ne baxin baxin baxin baxin mooy ëskay ëskay ëskay ëskay li nga xam ne moom la sayyidina Usmaan def ne maa darra Usmaan maa fa'ala ba'da al-yawm ne sayyidina Usmaan moom de lépp dara loo xamante ne nii def na ko à partir te tey dootu ko lor kon loolu ñooñu ñooy ñi nga xam ne xam nañ ne wala yunfiquuna nafaqatan saghiratan wala kabira waaye ñooñu dañoo xamoon ne ñoom duñu dépenser benn dépense moo xam bu tuuti la wala bu ndaw te loolu it ñeneen ñi ko mel ni Abu Aqil moom la xamoon bi nga xamante ne fexe na Dakar kaasawu ba am ñaari saa ci guddi gi daal di ñëw joxe benn bi benn bi mu téye ngir njabootam falamazahul munaafiquun ñi nga xam ne xamuñu xam-xam bii yépp xamuñ ne lii lépp yiw la ñoom ñu leen di ŋàññ naan xam ngeen ne inna allaha wa rasulahu la ghaniyin an sa'i hada wakantaa moom mu ne ñu ne naafiqiina abu aqil daal moo fi miste wallahi waa bëgg rek ñu ne keroog sax moom joxe woon muy joxe saa xam ngeen ne buur yàlla subhaanahu wa taala ak ndawam bi sallallahu wa sallama doyawuñ dara li nga xam ne mooy saa saawu tàndarmaay waa ji loolu yit la waxoon ñeneen comme Aasim ibn Adi waaye moom lañu ñu waxoon sayyidina Abdurrahman ibn Awf alayhi ridwaanu rahmaan ken xam ngeen ne kii ma ma ma ma ma ibn Awf ma ibn Awf riyaa ñu ne sa sayyidina Abdurrahman ibn Awf moom de dépensé wul li mu dépensé lu dul ngistal waaye boo gisee ñu mën a wax loolu mooy dañoo xamul aaya bii ña nga xam ne ñu lañ ko doon wax ku mel ni ñoo ñu doon leen ŋàññ ñoom Abu Aqil ñoom Abu Xaysama ñoom Asim ibn Adi waaye tamit ñi nga xam ne amuñu woon lu ñu dépensé waaye ñu dépensé mu dépensé seen der que sayyidina Ulbat na Zayd ñoom ñooñu ñoo ñi xamoon ñoo xamoon ne wala yunfiquuna nafaqatan saghiratan wala kabira mooy ne xamoon nañ ne duñu dépensé denn dépense bu ndaw wala bu mag wala yaqta'una waadiya te tamit duñu xotti wenn xur illaa kutiba lahum lu dul suñu borom bindal leen ko jëf ju yiw jëfu yiw li yajziyahum boo gisee suñu boroom jàppandal leen lii te xamal leen lii may leen tawfiixu ñu koy def mooy na da leen a xelséef da leen a bëgg fay ndax da leen a bëgg a fay ahsana li gën a rafet maakaanu lu gën a rafet ñoom li ñuy jëf ndax suñu boroom subhaanahu wa nit ki bu sellalee jëf jëm koy jëf xam nga ne moo suñu boroom bu lay fay dalay lay fay ahsana ma amilt mooy li gën a rafet tooloo li nga xam ne moom nga jëm te moom ndax moom mooy al moom mooy suñu boroom subhaanahu subhaanahu wa taala suñu boroom subhaanahu wa taala di continuer mu ne wa mu ne maa kaan wa ñooy ci aaya 122 bi mu ne wa maa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun liyatafaqqahuu fi ddiin wa liyundiruu qawmahum idaa raja'uu ilayhim la'allahum yahdaruun mu ne wa maa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa mu ne jullit ñi nag amuñu droit ñoom ñépp daal di ñu daal di dem xare bàyyi fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom amuñu droit boobu de waraw mooy ñu daal di lool nag dinañ ñëw ci duggan dinañ ñëw ci léegi di ci yaatal dañuy wax nii baat ak baat après dinañ ñëw ci mbir yi nii mu ne kon wa maa kaana al mu'minuun warul ci jullit ñi jullit ñi amuñu droit ñoom ñépp li yanfiru ñu daal di dem xare ji kaafa ñoom mboolem seen falawla nafara ak neexoon mooy nii de la waroon a demee falawlaa nafar ak neexoon mu daal di dem xare ji min kulli firqatin ci kuréel gu ne minhum ci ñoom jullit ñi bu dee ci waa aws waa aws am ñu fa jóge ci waa xasraj am ñu jóge ci waa xasraj ci waa banil ajlan am ñu jóge ci waa banil ajlan ci waa Ghatafan am ñu jóge waa Ghatafan ci na am ñu jóge ci ñoom gi nag buñ composé ñoom ñépp ñu boole composé armée bu ko defee moom lay wax mu ne laa nafar aka neexoon mu daldi dem xare ji min kulli firqa ci kuréel bu ne ci ñoom julin ñi minhum ci ñoom na mbooloo li yatafaqqahu bu ko defee ñu dem daal di jàngi fiq fi diini daal di xóotal seenu dégg-dégg ci diine ji ci diine ji wala yunziru bu ko defee bu ñu nit wala yunziru qawmahum ngir bu ñu jàngee loolu daal di koy takk ci xare yi ba takk xam-xam ya fay génne ñu daal di koy takk ñëw daal di xupp seen ñañ yi kañ idaa raja'u bu ñu delloo ci xare bi jóge ci xare bi dellu ci dëkk bi ilayhim ca seen mbokk ya la'allahum bu ko defee yahzaruna ñuy moytu yi nga nga xamante ne ni ginnaaw bi ñu xamee ne suñu boroom lii kat moo wàcc ci ay atteem lii la namm te lii la gërëm ci ñoom te lii lay xaar ci ñoom ñu daal di koy def yi nga xam ne nag moom lañ xam ne dañ koo tere ñu daal di koy moytu loolu noonu lii nii <coughs> aaya bii nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim <coughs> am na ñoo xamante nii dañu ne aaya bii nii dafa nekk loo xam ne dafa nasaxal li nga xamante ne nii mooy aaya ba ñu giseen mooy bi tàmbalee suuratu tawba fii di nettali ci mbiru ghazwatu Tabuk muy yaa ayyuhal ladina ee yéen ñi nga xamante ne nii yéen a gëm yàlla subhaanahu wa taala maa lakum idaa qiila lakum idaa qiila lakum nfiru fi sabilillahi saaqaltum ilal ard araditum bilxayaati dunya min alaaxira famaa mataaul xayaati dunya fi laaxirati illaa qaliil ak fi nga xam ne moom la doon wax naan infiru xifaafan wa siqaala wa jaahidu bi amwaalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum xayrun lakum in kuntum ta'lamun am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne lii nii noonu mooy aaya yii ne infiru surtout infiru xam nga bu njëkk bi na ne yéen ñi gëm yàlla lu tax buñ leen ne jóg leen xare ji ci yoonu yàlla ngeen di diis diis lu ci suuf si loolu noonu ñu ne surtout aaya bi na infiru génn ngeen xare ji xifaafan moo xam woyof ngeen wa siqaalan wala da ngeen a diis wa jaahitu ngeen jihaad bi am amwaalikum ci seen alal yi wa anfusikum ak seen seen ala seen bakkan yi fii sabilillah ci yoonu yàlla daalikum loole xayrun moo gën lakum ñeen leen in kuntum taalamuun lii ma leen wax de moo gën ci yéen bu deen xam ngeen am ñu ne nag aaya boobu noonu mooy dafa jihaad dafa noonu farata bi ko suñu boroom waxee noonu noonu waaye aaya bii mu indi nag mooy waa moom mooy ci aaya 122 ndax aaya bële mooy infiru xifaafa moo doon aaya 41 mu ne ci suuratu tawba ba léegi di al-Faadiha dini xawwi li nga xam ne mooy suturaay munaafiquuna alkibaar alayhim min allahi maa yastaxiquuna ñu ne aaya 122 bii nag di wax naan wa maa kaana almu'minuuna liyanfiru kaaffa ne jullit ñi ñoom de warul ci ñoom ñoom ñépp ñu génn dem xare ji ñu ne dafa nasaxal lale waaye loolu inshaa allahu taala <coughs> loolu noonu nasaxalul dara mooy ne affaire yi mbir yi dafa bokkul lu nekk palaasam la ne mooy bële bi muy wax ta waxoon nañ la ko ta al imaam Ibn al-Qayyim rahmatullahi leeraloon na ko mooy fi nga xamante ne ci la mara mooy jamono yi nga xam ne ci la jihaad di nekk farata bokk na ci mooy bu imaam bi ne yéen ñépp jóg loolu nag moo daloon nit ñi keroog ghazwatu Tabuk te aaya yële loolu lañ doon wax ne infiru xifaafan wa mooy suñu boroom subhaanahu wa wala mooy ku amul woon ngànt ki ñi am ngànt kese la mayoon ñu toog ndax bés boobu dañu soxla woon une mobilisation général jamono joo xamante ne nii mooy ne jullit ñi dañoo soxla une mobilisation général bu jamono joo jële bu imam bi ne te loolu joxe woon nañ ci exemple waxoon nañ la ne bu le semga chef d'état-major des général des armées bu nee yéen waa caserne Samba Diéry wala yéen waa GLG yi mbaaw jóg leen ngeen waajal xare bi boo boobu ñoom ñépp lay nekk farata ci ñoom ñu jóg waaye wax nañ la réewum jullit bu nga xamante ne nii bu doon ne par exemple Sénégal réew la moo xam ne charia fay dox nga xamante ne mooy imam bi wala le président wala le ministre des armes wala de la guerre bu nee yéen goney pi yéen waa Pikine jóg leen ñi nga xam ne ñoo am dix-huit ba quarante-cinq wala cinquante ans jóg leen loolu day nekk farata ci ñoom ñépp ñu daal di jóg lu mel noonu nag la suñu boroom doon wax naan anfiru xifaafan wa thiqaala te yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu moo daloon li nga xam ne mooy jullit ñi keroog ghazwatu Tabuk fi sanati taasi'ati min hijratihi alayhi salaatu wassalaam taxawoon ci neuvième année bi ci gàddaayam bi sallallahu alayhi wa sallam loolu noonu mooy fële loolu la doon wax moo tax ku amul woon ngànt amul woon droit bañ a dem loolu nag wuute nag li nga xamante ne nii moom lay wax fii mooy ci aaya bi ma kaana ma kaana al mu'minuuna liyanfiru kaaffa loolu mooy bi nga xamante ne mooy d'une manière général lii nekkul dara lu dul ne day wane li nga xam ne comme ni ñu ko yàgg waxe te loolu la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di wax mooy ne li nga xamante ne mooy jihaad du fardu ayn waaye fardu kifaaya la mooy ne mbir mi du farataay jëmm waaye faratala boo xamante ne nii lay tax jihaad ji am bu taxawee du farata la ñépp jóg mooy ne bu dee am na ñoo xam ne taxawoon nañ ko loolu day wàcc ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci des loolu noonu la aaya bii di wax wa maa kaana al mu'minuun ne warul ci jullit ñi yàlla way yàlla li yanfiru ñu daal di dem kaafa ñoom ñépp ñu daal di génn léegi nag lii nii wax naa la sànq kene mooy afa am wuute am na ci boroom xam-xam yi ñu ko mel ni Ali ibn Abi Talha muy kooku taalibe boobu nga xam ne day jële ci imaam ibn Abbaas te waxoon naa la ne à moom xadiis yi mu naan an ibni abbas mooy ne jokkaloowul ndax moom gisul ibni abbas te mooy ne jëlewul ci say mawlaana ibni abbas alayhima ridwanullah moo tax boroom xam-xam yi ñenn naan ci mujaahid la koy jële wala ci ñoom ataan ñooñu waaye waxoon naa la loolu dafa jar ak ak ak ak ak ak ak leeral akuk toppatoo akuk septantal mbir yi ak li nga xamante ne mooy ak bahth ak recherche moom moomu dane moom mbir yi li muy tekki mooy wama kaana mu jële ci ci mooy mooy mu wax rek càllaleen bopp an ibni abbas ci mawlaana ibni abbas mu ne mawlaana ibni abbas dane wama kaana al mu'minuuna liyanfiru kaafa mu ne aaya bii nii suñu boroom ne moom warul jullit ñi ñuy génn di dem ñoom mbooleem seen mu ne loolu mooy lan mu ne maa jamii'a wa yatruku an-nabiyya sallallahu alayhi wa wa sallama waxda ñu ne fii nii li fi mu ne moom mawlaana ibn Abbaas tarjumaanul qur'aani radiyallahu ta'ala anhuma dane aayat li muy wax ni mooy nit ñi lay wax ne jullit ñi warul ñu dem ci saraya yi fii sariya yi lay wax mooy sariya yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di yónnee te sariya mooy qit'atun min al-jaysh mooy ne yonent yi nga xam ne moom la doon yónni ñu daal di dem xareta moom doonul woon dem moom sallallahu alayhi sariya sariya jam'u saraya muy sariya pluriel bi di saraya ñu ne mu ne moom mawlaana ibn Abbaas dane fii ñooñu lay wax mooy ne suñu boroom dane amu jullit ñi am way ngëm yàlla yi amuñu droit sariya xew ñoom ñépp ñépp dem ci sariya bi bàyyi yonent bi alayhi salaatu wassalaam rek mu nekk ci Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne fa min kulli firqatin taa'ifa kon loolu moon la ko mooy sayyidina Ali ibn Abi Talha nee na loolu la Mawlana ibn Abbas radiyallahu taala anhum daal di tekkee mbir mi lool nag bu ko defee mooy kon li ci tegu li muy tege falawla lu muy tekki mooy falawla nafara min kulli firqatin minhum taa'ifa liyatafaqqahu fi ddiini wa liyanziru qawmahum idaa raja'u ilayhim la'allahum yahdharuun ñu ne kon loolu li muy tekki mooy kon sariya yi jullit ñi amuñu droit ñoom ñépp ñu bëbbandoo daal di dem ci xare bàyyi fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii ci Medina waaye il faut ñu am ñoo xam ne mooy falaw laa nafar aka neexoon ñu bàyyi mu des ci dëkk bi ak moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam min kulli firqatin minhum ci jullit ñooñ ñépp bëgg génn dem ci sariyay xare ji te duñu te yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy xare boo xam ne du ci dem mu ne ak neexoon te loolu la war a deme mooy ñenn ci ñoom toog di mbooloo mu ne ñu toog nan lañuy toog def foofu li yatafaqahu fi diin ngor ñu nekk ak yonent salaatu wassalaam madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nga xam ne moom loolu masulatu nekk fenn lu dul day jàngale moom sallallahu alayhi wa sallam ñooñu des foofu nekk ak moom daal di takk li nga xam ne mooy xam-xam beeg xadiis ak alquran bi muy wàcc ci moom sallallahu alayhi ñu dégg fiq daal di am xam-xamu diine wali yunziru qawmahum bu ko defee ay tey wàcc diggal ginnaaw bi ñële mooy seen ginnaaw ñoom ñi dem xare ji bu ñu ñibbisee daal di ñëw seen mbokk yi toogoon ak yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam te takkoon xam-xam bi daal di leen koy nettali wax leen loolu daal di leen di xupp ci atte yooyu ngir ñu mën a def attention que ne am na atte yoo xam ne suñu boroom subhaanahu wa tëral nañu ko kon loolu nag sayyidina wa mawlaana ibn Abbaas selo selo Ali ibn Abi Talha noonu la nettalee mbir mi am na yeneen wax boo xam ne ku mel ni Mujaahid ibn Jabr moom leneen la wax que ne gaa yi mooy yeneen saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon dem ci kaw gi léegi buñ demee foofu di fa jàngal nit ñeeg yooyu mooy ñu bëgg nga gis nag mu nekk kuréel yu rëy ñu bari bëgg di dem bu ko defee ñu dem nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu bàyyi ko Medina ñooñu noonu la yonent bi alayhi salaatu alquran di wax fii loolu la sayyidina Mujaahid wax nii moom la ñeneen ku mel ni al imaam ibn al xasanul basri raxmatullahi alayhi moom dane falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifa liyatafaqqahuu fi ddiin qaala liyatafaqqaha alladhiina xarajuu bimaa yarudduhum allah bimaa yariduhum allahu min adh-dhuhuuri ala al-mushrikiin wan-nasrati wa yunziruu qawmahum idhaa raja'uu ilayhim al-imaam al-hasan al-basri ku mel ni moom ak ñi nga xamante ne ci al ci boroom xam-xam yi raxmatullahi alayhim ñoo ànd ak moom ci wax bi te inshaa taala wax ji nag mooy wax ji gën dëgër moom al imaam alxasan ibn yasaar albasri mu ne aaya bii li muy wax mooy waxul waxul ñiy toog de waxul sariya am yonent bi alayhi salaatu wassalaam toog ci dëkk bi nit ñi daal di ñëw toog am ñu des ci moom ngir takk diina ji mu ne li nga xaman xam-xam bi bu ñu demoon ci sariya yi ñu jàngal leen mu ne déedéet lii li ñuy wax mooy li nga xamante ne nii mooy ñi doon génn di ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu doon dem ci xare yi moom alayhi salaatu wassalaam bu doon dem ci xare yi nga xam ne bu demee xare moom alayhi salaatu wassalaam nga xam ne foofu mooy xare yi daa am loo xam ne moom lañ la doon wax te loolu mooy li nga xam ne inshaa allah mooy li gën dëgër ke ne xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam du ay daja rek dóorante jaasi ñu ne kii gañe nañ ñii tey wala ñee perte nañ loolu du loolu waaye xam-xam ñaata atte ñoo wàcc ci xare yi te loolu yaakaar naa ne ñun ñi topp siira bi walillahi alhamdu wal minna wa kullu dhalika fadluhu wa karamuhu wa minanuhu alayna alhamdulillah loolu lépp teraangaam la ay mayam la ak mbaaxam la goo xam ne defal nañu ko mooy ne gis nañ ne ñun ñu topp mbir mi yépp kene siira bi gis nañ ne xare yi lañ ci gis nim baree te bu ñu paree ab xare njàngat yiñ ciy gis mooy ne gis nga masailul fiqh yi fiqh yi nga xam ne ñoo ciy génn ak yi nga xamante ne nii atte yeeg yi nga xam ne mooy atte yi ciy rot ak atte yu bees yi nga xam ne da ciy am ak walla yi ñu nasaxal ak yooyu daanaka boo ko bëgg a takk mooy yooyu yépp gis nañ ci walillahi alhamdu wal minna ci àtte yu baree bari bi ci mujj muy ghazwatu Tabuk gis nañ li nga xam ne moom la imaamuna al imaamu ibnu al qayyim rahmatullahi alayhi doon toppoon ko ak moom alayhim alayhi kon ñooñu lay wax ne mooy falaw mu ne fa wa ma kaana al mu'minuuna liyanfiru kaffa mooy ne jullit ñu ñoom ñépp ñoom waruñoo ñëw rek daal di dem xare ji ñoom ñépp mooy gaay ñu génn bañ a génn mu ne falawlaa nafara min kulli min kulli toi minhum taa'ifa mooy aka neexoon mu daal di ba mu daal di génn min kulli firqatin ci mbooloo mu ne taa'ifatun am mbooloo li yatafaqahu mooy ne jullit ñépp waruñoo génn dem xare ji lii lañ la doon wax ne lii nii lenn rek lay wax moo aaya bële benn amuñu benn rapport mooy aaya bële da doon wax mooy jamono joo xam ne jihaad farata la ndax dañoo soxla woon mobilisation général contre Qaysar donc contre l'empire romain byzantin alors ko fii nii day leeral li nga xam ne mooy nag farata mooy jihaad ban atte la am mooy ni mbir mi fardu kifaaya la bu ci ñeen ni ñi jot a xawee ñeneen ñi wàcc na ñeneen ñi lool mooy d'une manière général ba mu des kaa yi nga xamante ne nii foofu nag dafay nekkee farata comme biñ la wax sànq mooy imaam bi ne yéen jóg leen walla waa ji xaw ma lu muy xoole ba moo xam ne moos dafa dafa retrouver wu entre ñaari armée yi m'a piqué pour que je me retrouve ici qu'est-ce que je me fous là je vais déserter kooku amu ci droit ndax boobu farata la wala ko noon yi daal di song réew mi mooy amul nga toog naan man sama yoon newu ci parce que j'ai mon boulot à finir j'ai des commandes à honorer loolu nit ki amu ci droit mooy bu boobaa day dem xare ji te loolu mooy li nga xamante ne noonu la war a def loolu nag la suñu boroom subhaanahu wa taala loolu attey boppam la lii nag day wax d'une manière générale attey jihaad mooy ni mbir mi dafa nekk loo xam ne fardu kifaaya la bu ko ñeen ñi taxawoo wàcc na ñeneen ñi ci des mu ne kon wa ma kaana al mu'minuuna liyanfiru kaffa jullit ñi ñoom ñépp waruñoo génn rek dem xare ji ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ba mu des ci condition wu lale comme mobilisation générale bu amee te loolu gis nañ ne yoneen bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam am na ñoo xam ne moo leen tànn tamanoon nañoo dem ci xare bi mu ne leen des leen fii comme sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu mi ko doon assurer l'intérim bi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ak ci njabootam kon moom ci boppam xam na ni ñépp waruñoo génn moo tax même mobilisation général waxoon nañ la day nekk farate ci ñépp ba bu imaam bi ne yow kantaa yow wala yow diw ak diw des leen te loolu de façon foog mu am mooy xalaatu jamono joo xam ne dañ naan na réew mi yépp génn ñu ne million millions d'habitants lañ am na nag quinze millions am na dix millions dapt ñu ci des ay jigéen la ñoo xale nga ne na dix millions yépp xare xam nga ne loolu mos taxul ñuy wax dina am ñoo xam ne ñooy taxaw te baraak bi il faut qu'il y ait des gens qui tiennent la baraak loolu manu la ñàkk loolu moom yonem ci bi alayhi salaatu wassalaam doxal na ko Tabuk malgré mooy ne mobilisation la kon mu ne ñépp waruñoo génn noo di dem xare de falawlaa nafara min kulli firqatin aka neexoon kon ci waxu al imaamul xasanul basri aka neexoon mbooloo mu nekk ci jullit ñi daldi ñu daldi génn ñu former benn mbooloo bu ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xareem yi ànd ak moom ba bu ko defee li yatafaqahu fi diin ñu daldi jàng seen diine daldi jàng àttee nga xam ne ñoo fay wàcc foofu ca xare ya wali yunziru qawmahum bu ñu demee ñu xupp seen ñoñ ñi qawmahu seen ñoñ ñi bu ñu delloo ida raja'u ilayhim bu ñu delloo ci ñoom madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaati wassalaam la'allahum yahdaruun bu ko defee ñu daal di def attention lii nag mooy li nga xam ne mooy li ñu gënoon a pousser kene mbir mi mooy waxoon nañ la siira kenn du ko jàng di nettali dem rek mu nekk ay fee yoo xam ne mel ni une épopée wala yu mel noonu naan il une fois sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons mu nekk loo xam ne ni nga koy waxe gaa yi ñoom duñ ci gis benn relation benn lien boo xam ne am nañ ko diggante seen digganteek li nga xam ne mooy siira bi muy dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam te suñu boroom nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun wa dhakara suñu boroom moom mooy suñu model bi nga xam ne mooy bi gën a mag moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax noonu la ñuy jàng siira mooy li aay bi wax mooy da ngay jàng dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon ñun dañoo war a considérer suñu bopp allahu akbar cëy bu ñu ko jàppee loolu te suñu boroom nangul ñu ko wallahi loolu loolu màgg màgg la mooy ne ñu nit nañu considérer suñu bopp nii nga xam ne noonu la ñuy jàngee siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam kene ñun ñun ñu ngi nekk ñoo xam ne ñun nan fir mooy ne dañoo génn ànd ak moom mooy ne ni ñuy gise xare yi moo tax ma ne nit ki da ngay fexe boo koy dégg bul jàpp ne mbir mi dafa détaché woog yow melal ni kuy dund mbir mi dund ko ci sa xol ko mel ni da ngaa nekkoon Badar mel ni da ngaa nekkoon Hunayn mel ni da ngaa nekkoon Tabuk jàppe ko noonu nga xam ne léegi comme que suñu boroom dane falawla nafara min kulli firqatin minhum taifa mooy suñu jamono ji waa ji nga xam ne moo jàng siira yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàng xadiisu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam jàng alquran kooku mu ngi mel ni moom dafa génnoon ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xare ay ñoñam nag mooy ñi nga xam ne ñooy ñi jàngul loolu taxamuñu ko ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo resté ci dëkk bi ñun nag ñu ngi génn nii ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam walillahi alhamdu wal minna fekke nañu abwaatun buwaatun yooyu yëpp daal dinañ koy gis gis nañ xarem yooyu yëpp ghazwatu badr uhud ba yooyu yëpp gis nañ ko muraysi ak ñoom ñëpp ghazwatul fath ghazwatu hunayn taif yooyu yëpp gis nañ ko ba nii ñu nekk tabuk gis nañ ko kon nag ñun dafa war ci ñun ginnaaw bi nga xam ne kon li nata li ngir li kon dañu naan li natafaqqaha fi diin dañoo jàng siiraay yonent bi alayhi salaatu salaam jàng li nga xam ne mooy xaraam xareem yi li natafaqqaha fi diin ngir ñu am dégg-dégg bu sew ci diine ji gis li nga xam ne ay atte yi fiq yi nga xam ne ak yi nga xam ne mooy atte yi nga xam ne ñoo wàcc ci xare yoo yële ak dund yonent bi alayhi salaatu salaam wali nundira qawmana bu ko defee ñu daal di ñëw ñi nga xam ne mooy suñu ñoon ñi nga xam ne ñoom jotu ñoo jàng loolu te mooy mbir mi ñoom jànguñu ko pour x raison mooy ne bu ko defee ñun ñu daal di xamal xam-xam boobu mooy ne dañoo war ñu xamal leen xam-xam bi nga xam ne moo tukkee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax ki nga xam ne mooy xam mooy ki borom bi subhaanahu wa taala xéewal defal ko xam-xam amul droit bàyyi gaay nekk ci réer mu toog naan sama yoon newu ci kon nag ñun li nam li li natafaqqa fi diin walinan walinundira qawmana idaa raja'na ilayhim la'allahum yahdharun bu ko defee ñu daldi xupp ñi nga xamante ne ñooy suñu ñoññi daal di leen xamal nag li nga xam ne mooy dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam képp koo xam ne danga nekk ci loo xam ne lu sharia lay tere ñun jàng nañ ko xam nañ dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam walillahi alhamdu wal minna gis ñu masaa'il yu bari yoo xamante ne nii am moom bu ñu ko appliquer inshaa allahu taala te yàlla tax mooy ne dinañu ko nangul mooy ne loolu nag ñu comme ko xam nañ lool bu ñu gisatee suñu mbokk yi nga xam ne ñoom jotuñoo jàng siira jotuñoo jàng xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu xamal leen xam-xam boobu allahum bu ko defee yaxdarul ñu def attention daal di génn ci li nga xam ne loolu lañ doon def mooy gis nga lii mooy esprit vraiment aaya bi mooy walillahi alhamdu wal minna dëppaale gu rëy la yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom subhaanahu wa ta'ala defal ñu ba ñu daanelee fii mu nekk li nga xamante ne nii mooy dernier xare mu wax ci aaya bi nga xam ne ñu nit mooy conscience boolu la ñuy wax moo tax ma la mbir mi nekkul ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam jamono jëm doon dund dina ak saxaabaam yi rek ñooñ lay wax waaye ñun nii dañuy wax ñun nag képp koo xam ne topp nga siira bi ba nii te jàng nga ko war la jàng nga xadiis di jàng xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk taalibu ilm sàkkatu xam-xam bu la borom bi subhaanahu wa taala may xam-xam dafa nekk war nekk lu war ci yow nga daal di xamal ñi nga xam ne xamuñu ci say ñoñ xamal leen diine ji xamal leen li nga xam ne ñu ngi ci te ñoom xamuñ ne lu baaxul la nga daal di leen koy xamal yal nañu suñu boroom subhaanahu wa ta'aala yombalal loolu suñu boroom ne yaa ayyuhal ladiina aamanuu qaatilul ladiina yaluunakum minal kuffaar walyajiduu fiikum ghilzatan wa'lamuu anna Allaha ma'al muttaqiin mu ne nag yaa ayyuhal ladiina aamanuu muy aaya 123 bi mu ne yaa ayyuhal ladiina aamanuu eh, yéen ñi nga xam ne yéen a gëm suñu boroom subhaanahu wa ta'aala qaatilul ladiina yaluunakum adnaakum min al kuffaar xale leen xare leen ak ñi nga xam ne ñoo leen gën a jege ci kuffaar yi wal yajidu te nañu yëg fii fiikum ci yéen xilda ak tar moo te na ngeen xam ne anna allaha buur yàlla ma'al muttaqiin mu ngi ànd ak ñi nga xam ne ñooy way ragal yàlla yi mooy lii suñu boroom subhaanahu wa ta'ala da doon digal jullit ñi ne leen bu ngeen di xare dangeen ngeen di xare mooy ki jege topp ki jege ndax loolu la wa aati dal qurba haqqah nit ki booy def lu baax ci say jege ñaale mooy ñi nga xam ne ñooy gën a jege ci yow moo tax mu ne wa aati dal qurba joxal ñi nga xam ne ñooy woy jege ñaale yi xaqa ki nga xamante ne mooy say jege ñaale jox ko xaqam ginna bala ngay joxe moom la wolof naan bay sa wayu tànk bala ngaa def lu baax dangay commencer sa bopp daal mooy sa mbokk ak sa ñi nga xam ne ñoo la gën a jege say jëkk say dëkkandoo daal daal di jàll feneen doora jàll feneen lool nag lay wax ne yaa ayyuhal ladina e yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm yàlla mu ne qaatilu xare leen ak alladina yaluunakum ñi leen gin a jege mooy ku gin a jege topp ku gën a jege minal ko kuffaari ci yéeféer yi wal du lool nag moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo gisee ñim doon xareel ooy ñi nga xam ne ñoom ngay njëkk woo ci diine bu ñu remplir li nga xam ne bu ñuy woo ci diine mooy ne waaw d'accord ngeen yéen gëmu ngeen waaye nag mooy ne da ngeen di nangoo nekk ci autorité suuful islam bu dee ne dara ngeen di joxe jizya bu ñu d'accordee lool ñu bàyyi leen ak seen seen diine bu ñu bañee nag il faut ñu forcer leen ba ñu nekk ci suufu autorité jullit ñi ndax sinon yéeféer yi ko ci newul ci autorité réewum jullit ñi ci xeex ko lay dëkk te loolu moom xam nañu ko loolu nag moo tax yeneen bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci muy xare kan la tàmbalee mu ngi commencé si waa Quraysh ñi nga xamante ne ñooy ñi ko gën a jege mooy ñi nga xam ne ñoo ko gën a jege après ñoo ñëpp boo xare gis nga bi mu paree ci Quraysh fan la dem muy dem nga gis muy dem ci Banu Lihyan mooy di xare Badr fii après Banu Lihyan après Muraysi' ñi gën a jege juif yi tamit ñoom xotti woon nañ ñoom la taxoon xare wu ñoom ca njëlbéen ba mooy accord ya mu amoon muy le traité de Médine comme ni nga xam ne yaataloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna waaye bi ñu ko xottee ci la xare ci ñoom nekk dal seen kaw nekk loo xam ne farata la ba niñ leen di génnee sànni leen fële ñeen ni ñu dem Xaybar ñeen ni ñu dem ila biladi Sham léegi bi mu paree ci ñoon gis nga waa Makka bi mu paree ci Makka comme ni mu ne yaa ayyuhal ladina amanu qaatilu alladina yalunakum fathu Makka bi mu amee fan la yonent bi alayhi salatu wassalam salaam dem muy Hawazin di Taif ndax moo ci tegu bi mu paree Taif nga xam ne arab yépp daal di tiit daal di dugg li nga xam ne mooy ci lislaam léegi nag mu xool ana grande puissance yi te nekk ay yéeféer kan moo ci gën a jege Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu gis ne ñooñu mooy waa waa mooy ndax l'empire byzantin moo gën a jege madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam que l'empire perse lool moo tax foofu noonu lañu tàmbalee moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonu la mbir mi doon demee léegi nag mooy boo seetloo ñooñu mooy moo tax mu tàmbalee ci ñoom léegi nag mooy foofu ginnaaw gi nag la nga ne lan moo tax daldiwul xare xays kisra après mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw xare bi ñu ngi ci l'an neuf ci mooy ne mbir mi yàggatul léegi mooy te moom mu ngi génn àddina ci début l'an onze mooy ne at mi ci tegu ci l'an dix dinañ gisi xew-xew yi fa xew mooy ne talul woon sax di xare yeeg ñeneen mag ñoo xamante ni surtout waa waa waa waa waa waa ñooñu ba si nga xam ne noonu na ko suñu boroom di jële ci moom moom moom alayhi salaatu wassalaam kon loolu moom moom loolu la doxal te boo gisee saxaaba yi radiyallahu anhum alxulafaa ar-raashidun al alayhim ridwanullah muy xulafaa uy tamit noonu lañu fi new seyna Abu Bakr mooy bi mu ñëwee dafa gën a yokk li nga xam ne mooy buqaw l'islam l'islam conquête yi dafa gën a bari mooy ne xeex leen nag ñu gën a jege ñooñu nag présenter leen l'islam ñu bañ di féttéer lu mu dal seen kaw ba ni nga xamante ne nii daanaka mooy péninsule arabique bi yëpp nekk julli Seydina Omar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu li ñëw ñu ubbi fi nga xamante ne nii mooy bilaadul furs loolu lépp muy ñu daal koy ubbi ubbi nangu li nga xamante ne mooy Jérusalem nangu li nga xamante ne mooy bilaadu Sham ci loxoy romain yi ubbi dëkk yu rëy ak yi nga xamante ne mooy Ifriqiya ak Sayyidina Usmaan ci Sayyidina Usmaan dañu ubbee Ifriqiya Tunisie loolu mbir yi gën yaatu mu dem ba Chine ñu ba Inde ñi yooyu yëpp ñu am fay territoire ba ni nga xamante ne noonu lay demee ba fi nga xam ne mooy le Maghreb loolu lépp jullit ñi daal di koy ubbi boo seetloo ci laps de temps mooy jamono joo xam ne bu so bu bu gàtt la te boo seetloo l'islam daanaka depuis saxaaba yi radiyallahu anhum après saxaaba yi radiyallahu anhum l'islam li mu yokkuwaat bariwul allahu akbar loolu mooy wane ni ñooñu ñoo seetloo ni jëf mooy ne ñoom ci laps de temps la ñu indi l'islam jële ko péninsule arabique di al Hijaz foofale ca ak fi nga xam ne mooy Hijaz daal di ko fay jële fi makkal ak Medina nekk ñu jële fa lislaam dugal ko jusqu'à la Chine jusqu'à l'Inde dugandi ko jusqu'à l'Andalousie loolu yëpp ñu daal di koy def ci laps de temps ba ay Sénégal yii nii nga gis yooyu yëpp mooy l'islam ba mu fa duggee c'est des siècles c'est des siècles te temps yooyu jamonoy saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum lañu ko indi ba Afrique du Nord loolu lépp ñu ubbi ko ubbi yi nga xam ne ay Constantinople loolu seetloo kon l'islam boo seetloo léegi nii yokk gi mu yokk ci wàllu territoire danga naan mu est-ce que yokkaat na sax ginnaaw saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum ñooñu la seen yéene selloon te tamit mooy dañoo jàppoon yàlla comme boroom te tamit mooy ki nga xam ne moom lañ doon jaamu faale wu ñu woon keneen loolu nag moo leen mayoon loolu waaye ñun même juste après nga gis buur yi comme li al imaam boo demee ku mel ni al imaam al xaafiz ibn kathir mu ngi koy jooytu moom loolu naan moo taxit gis nga bi nga xam ne ñooñu fi liñ ci liñ fi jóge saxaaba yu sell yoo yële mooy ne bi ginnaaw biñ fi jógee léegi nag ñan ñoo leen wuutu ay buur yoo xam ne ñu daggate réewum jullit ñi ku nekk nekk ab buur ku nekk am fenn foo te foo jiite ne ab buur nga xalifa bi fi nekk daanaka xalifa yi pakutii lañ rek mooy ne xalifa yi dañ fiy nekk ñu naan xalifa jullit bee ngee waaye ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ministres yi ñoo ko yor mooy ne province yee ko yor gaa yoo xam ne ay ngandi armée la ñuy yor nga xam ne ci seeni waaw ak seeni déet lay dox ku nekk di xëccal sa moroom moo tax yéeféer yi dinañ commencé boo gisee alxurubu salibiya am muy leen croisades jamono yooyu ginnaaw gi daal di ñëw bay nangu territoire jullit ñu bari ndax bu boo bu jamono jooju buur yi jullit ñi sax taluñu woon dara dul xeexante seen biir ku nekk bu gisee tubaab yi di ñëw jóge fële di xeex si ñoom ñu kontaan naan wala fa ñuy njëkka dal bu ko defee dinañu mateel leen mu dumaal leen buur bi nga xam ne ab di ñoom d'accord ñoom moom noonu lañu fi newoon waaye ku sellal seen ginnaaw rek ginnaaw buur yooyu ku ñëw sellal suñu borom may la nga am loo récupérer ci territoire yooyu nga xam ne kuffaar yi daal di woon nañ koy nangu ka Salahuddin al Ayyubi rahmatullahi alayhi mi nga xam ne moo nangu woon Jérusalem min aydi salibiyin nangu woon ko ci yi croisade yi waaye loolu beneen mbir la suñu boroom subhaanahu wa taala ñëwaat nag di ñu wax ci naafiqi nag mu ne wa ida ma unzilat suuratun fa minhum man yaquulu ayyuhum ayyukum zaadathu haadihi iimaana fa amma alladina aamanu fa zaadathum iimaanan wa hum yastabshiruun wa amma alladina fi quluubihim maradun fa zaadathum rijsan ilaa rijsihim wa maatuu wa hum kaafiruun mu ne wa idaa maa unzilat suura mu ne te nag yoolal naafiqi mu ñëw nag ci mbiru naafiqi bi waaja tëj saar bi ndax muy aaya 124 mu ne wa idaa maa unzilat suura bu ñu wàccee benn saar wala yenn aaya ci alquran fa minhum am na ci naafiqi man ñoo xam ne koo xam ne yaquulu danaan wax naa lu nii nag ñu bari la man koo xam ne yaquulu danaan ayyukum ñuy waxante seen biir di kokkali ayyukum mu yéen aaya yiy wàcc ci sayidina muhammad alayhi salaatu wassalaam anakan ci yéen zaadathu la ko yokk la yokk ci moom haadihi aaya yi wàcc wala saar bi imaana anakan ci yéen la li wàcc ngëm yéen yëg ngeen dara waaye lu avancé ci seeni mbiro aayam yi mu naan moom day defaraate est ce que yëg ngeen ne yéen seen ngëm yàq yokku na wala boog yokk na leen dara am ngeen benn avancement suñu boroom ne bàyyi leen ñuy kokkili xamuñ ne fa am alladina amanu dinga sama aaya yi defuma ko fi pour ñi muy ñi muy yokk seenu ngëm mooy nga xam ne mooy ñi gëm yàlla mu ne kon fa ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla subhanahu wa taala te dëggal fa zaadathum dina leen yokk imaana gëm yàlla wa hum te ñoom yastabshirun ñu daal di bég ci li nga xamante ne mooy aaya yi wàcc ak saar yoo yële wa amma alladina fi qulubihim marad kanta ñi nga xam ne seen xol yi dafa amuk feebar te mooy feebaru nifaaq te mooy munaafiquuna yi mu ne ñooñu ñoom aaya yi bu ñëwee du leen yokku ngëm de lan la leen di yokku kon borom bi subhaanahu wa taala mu ne fa zaadathum da leen di yokku rijsan salte fa zaadahum mu yokku leen rijsan ak kéefér fa zaadahum mu yokku leen rijsan ak nifaaq ilaa rijsihim booleeg naafiq gi amoon seen xol yi wa ñu faatu nag wahum kaafiruun mooy bu ñu faatoo ci ñoonu wahum ñu nekk kaafiruun nekk ay fe ñoo xam ne dañoo weddi yàlla lii bokk na ci aaya yi wane nek al yazidu wa yanqus ki nga xam ne li nga xam ne mooy mooy mooy mooy loolu moom la jamaahirul ulama rahmatullahi alayhim wax ne ngëm yàlla day wàññeeku tey yokk te lii la koy wane bokk na ci mooy ci alquran mooy aaya yi ne aaya yi kon alquran bu wàccee moo tax alquran ni nga xam ne noonu lay defare ñi yàlla noonu lay noonu lay nekket li nga xam ne mooy mooy xasaara mooy ak pertange ñi nga xamante ne nii mooy gaa yi nga xam ne gëmuñu dara mooy comme loolu la wax ci suuratu suuratul isra mu ne wanu nazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'miniin wala laa yaziidu adh-dhaalimiina illaa xasaara mu ne wa nunazzilu dinañ wàcc min alqur'ani ci alqur'an dañuy wàcc alqur'an loom ci alqur'an ma huwa shifaa mooy alqur'an ji dañuy wàcc alqur'an li nga xam ne moom léppum shifaa la mooy ne day nekk li nga xamante ni nii mooy day faj wa rahmatun te yërmande la waaye ngir ñan mu lil mu'miniin ngir ñi ko gëm ngir ñi gëm boroom bi subhaanahu wa taala waaye walaa yaziidu zaalimiina illaa xasaara du yokku ñi nga xam ne ñooy tooñkat yu mag yi te ñooy bokkaalekat yéeg yéefér yi illaa xasaara lu dul kon loolu kon xam nañ ne mooy ni muy yokki ñee lay wàññee ñi suñu boroom ne awalaa yarawna annahum yuftanuuna fi kulli aamin marratan aw marratayn summa laa yatuubuuna wala hum yadhakkaruun mu ne ñoom naafiqi xanaa xamuñu ne xanaa seetlu wuñ seen mbir ke annahum ke ne ñoom na des nañ leen fitnaal fii kulli aamin mooy ci seen alal yi dinañ leen defal dalu metti dal leen ci ci at mu ne marratan benn yoon aw marratayni wala ñaari yoon thumma laa yatuubuuna malgré tout ça ñoom duñu dellu ci borom bi subhaanahu wa taala nekkat a ñun kat li ñu newee nag ëpp na mooy mbugal yi di ñu dal mooy di ñu dal ci ay sécheresse yu ñuy dal ak feebar yi nga xam ne moo leen di dal ak yi nga xamante ne nii seen alal yi nga xam ne dañuy jekki mu daal di naax saay wala ab crise économique ñëw daal di yàq action yëpp mu ne yooyu ñoom xanaa xooluñ ne at mu ne wala ñaari at mu ne problème bu rëy dina leen dal moo xam ci seeni alal wala seeni yaram muy mbugal moo xam ne di natt boo xam ne man boroom bi maa leen koy teg ñoom almunaafiquuna alkibaar ngir lan mooy dama ko def ngir ñu tuub waaye ñoom de ñoom mooy dégguñu jat mooy suñu boroom da koo def ngir ñu dellu si waaye summa laa yatuubuun ñoom du tax ñu delluwaat ci boroom bi subhaanahu wa ta'aala tuub wala hum yadhakkaruuna te du tax ñu daal di fàttale ko ne a ah, ñun kat moom daal di ñii moom ñooy naafiq yi ndax ñoom lay sal ñoom yoru ñuy xol yoo xam ne moom lañuy yeewoo suñu boroom ne wa ida ma wa ida ma unzilat suuratun nadara ba'duhum ila ba'din hal yaraakum min ahad tumma nsarafuu sarafa allahu quluubahum bi annahum la laa yafqahuun suñu boroom ne wa idaa ma unzilat suura neta bu ñu wàccee naafiqi bokk na ñi nga xam ne noonu la ñuy def mooy bu ñu wàccee suuratun na nadara day xool baaduhum lenn ci ñoom ilaa baadin mooy bu suñu boroom wàccee lenn ci alquraan naafiqi fekk mu fekk leen ci jataayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam alquran di wàcc ci moom dañuy xoolante ñoom naafiq yi ñu tàlli catalante amu ne moom lay wax ne nadara day xool baaduhum leen ci ñoom ilaa baadin ci leneen yi hal yaraakum min ahad daldi xool mbooloo mi bu ñu xoolantee ñu xoolante comprendre nañ mooy dañoo bëgg yoxosu ndax alquran kat dafa nekk loo xam ne dafa metti ci dégg ci nopp ñi nga xam ne gëmuñu ko surtout naafiq yi mooy alquran du leen neex lool moo tax même shayatinul jinni nga gis bo nit ñi bu leen di defal yaa di jàng alquran waa ji di yuuxu mooy shaytaane bi yuuxu ndax alquran da leen di lakk naafiqiin noonu la bu ñu toogee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam alquran di wàcc nan la ñuy dañuy catalante xoolante ñu xam ko bu ñu xoolee ku nekk xoolante ñu xam ne nañu dem la ñuy wax waaye nag ñëw rek jóg nii te alquran di wàcc day yéeme léegi nag dañuy xool mbooloo mi est que mbooloo mi jëli nañu am na kenn ku leen gis bi ñuy xoolante wala bi ñuy kobasante ngir jóg mu ne léegi nag bu ñu xoolee ne kenn gisu leen summan sarafu ginnaaw gi nag ñu jóg wane ginnaaw daal di dem ne awaa ah ñun sax ñu ngi dem daa amoon ay yitte yoo xam ne moom lañ doon dox dañ fàtte woon nañ ne am na leneen loo xamante ne moom lañ waroon a dox de te mu ngi taar de suñu boroom ne loolu lépp ay nari neen la mooy dëgg lañ dul dégg alxuraan lañ bëggul a dégg ndax alxuraan kat daa nekk li nga xam ne antidote la pour ñi nga xam ne ñooy kuffaar yeeg munaafiquuna yi ñoom yéeféer yeeg naafiq yi mooy mbir la moo xam ne da leen di dàq mu ne su ngi gën nag loon ñu wanee ginnaaw jóg dem sarafallahu qulubahum ñoom xamuñ ne buur yàlla moo wëlbati seen xol yi moo tax ñu daal di mën a mënuñoo dégg alquran bay wane ginnaaw noonu borom bi subhaanahu wa taala moo def loolu seen xol yi ndax lan ci bi annahum qawmun laa yafqahun le fait que ñoom du ñun ñu nekk ay nit ñoo xamante ne nii du ñu dégg fiq mukk mooy ne tamit mënuñoo am dégg-dégg bu sew te alquran comme que dafa sew te mooy subhaanahu wa taala ñoom manuñoo comprendre li nga xamante ne nii mooy manu ñoo comprendre li nga xamante ne nii moom la boroom bi subhaanahu wa taala di wax kon loolu la ne sarafa allahu quluubahum bi annahum qawmun laa yafqahuun xamuñ ne boroom bi subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo wëlbati seen xol yi moo tax ñu daal di dem ba mënuñoo dégg li yonent bi alayhi salaatu wassalaam di daal di wàcc li di wax ci xadiisam yi tamit di ko nettali ci boroomam ci alquraan suñu boroom subhaanahu wa ta'ala nag di tëj saar bi mu ne laqad jaa'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiya allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim mu ne laqad jaa'akum dëgg dëgg dikkal na leen rasulun am ndaw min anfusikum mu yab yonent min anfusikum boo xam ne ci yéen la jóge azizun alayhi ma anittum gis nga bàkkaar yi ngeen nekk yu metti yi ni ngeen nekk réer loolu de lu ko metti la moom yonent boobale mooy ndax yiiw kese bu mbaax kese la leen bëggal harisun alaykum ku tar la ci yéen bëggal leen yiw ak bëggal leen lu baax moom daal bëgg yéen ñépp ngeen texe daal di dem aljana loolu de moo ko gënal te loolu rekk lay dox moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam masula masula désespéré wu ci woowaa Quraysh Quraysh malgré liñ ko doon weddi tous les jours Abu Jahlin ak ñoom Utbat ibn Rabi'a ak ñoom Abu Lahab wax ko yàq ko lu mel ni xeme waaye saa bu ñu ko woowee moom alayhi salaatu wassalaam daal di ñëw te loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis tarjama Abdallah ibn Abi Umayya radiyallahu ta'ala anhu ne woon frère yaay Ummu Salama ibn radiyallahu ta'ala anil jami' bi ko waa Quraysh woowee naan ko nag yëgoone suñu woo ñu woo ko fekk da leen doon woo gaay di ko kókkali waaye bi nga xamante ni benn jour dañ ko woo yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di kontaan yàkkamtee dem wuy ji ne ah amaana kon ñoom dañoo seetaan mbir mi gis na li ma leen di woo dëgg la léegi nag mu daal di dem gaay di ko kókkali naan ko yow yi yow Seydina moo naan ko yow Muhammad xanaa xamoo ne ñun ñoo gën a yeesub dëkk gën a xatub dëkk ci kaw suuf bari xeer léegi nag dañoo bëgg bu dee ne nga ñuy woote dëgg la laajal waajal ñu sa borom mu daal di ñuy soppil suñu suuf yi suñu xeer yii Makka ak ni mu baree xeer na ko def or yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne man de borom bi yónniw ma wir loolu ndax li taxoon mu doon bañ di leen indil ay aaya mooy ne bi nee woon na ku ma fi jox aaya mu weddi dama koy mbugal lool la yonent bi alayhi salaatu wassalaam xamoon yërmande gi am ci ñoom looloo taxoon mu xam ne gaa yi bu leen ko defaloo nit mooy ne ñoom Abu Jahlin kenn du jutub kon nag moom xariis xarisun aleykum moom de moom ak ak xër ci yéen ngir seenu yiw bil mu'miniina moom ci jullit ñi ra'ufun ku leen ñeewante la mooy ku tar ak cofeel la ci ñoom rahimun aji yërëmaakoon la ci ñoom moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ko defal li nga xamante ne nii mooy lii xam nga turu borom ci as al asmaul husna la bokk mooy abdur rauf doo gis ñu naan ci ar rauf mooy kan moon borom bi subhaanahu wa ta'ala ar kan mooy borom bi subhaanahu wa ci loolu la daggal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne moom raufun moom dafa nekk koo xam ne ku ñeewent la rahimun aji yërëmaakoon la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lan fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghalidan lan fad ghalida alqalbi lan faddu min hawlik mu ne fa bima rahmatin min allah yërmande gu rëy gu la sama boroom subhaanahu bu la boroom bi subhaanahu wa ta'ala defal yow sayyidina muhammad alayhi salaam salaatu wassalaam moo tax linta lahum nga nooy ci sa kanamu saxaaba yi radiyallahu anhum walaw kunta boo nekkoon faddan ku tàng mbàq gaaw a mer ghalidal qalbi daal di nekk koo xam ne ku tara jëfalante la ab xolam gaaw a tàng lam faddu min hawlik kon de saxaaba yi radiyallahu anhum duñ la wëra nii kon dem nañ seen yoon bàyyi la fi loolu nag kon yërmandeem googu gu rëy googu suñu borom defal ko nga xam ne moom lim ko ci defal defalu ko beneen mbindeef moo tax mu mu ne moom nag noonu la mel ci jaam yi moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam gisoon nañu mooy qissatul yahuudiyil mashhuur xale boo la nga xam ne ab yahuud la woon boo xam ne léeg-léeg mu ne woon fa doon ko liggéeyal benn bés mu laajte ne anamu mu ne ko moom de dafa feebar mu ne saxaaba yi radiyallahu anhum nañ leen dem seeti ko mu daal di dem fekk ko mu nekk ci lalu faatoom léegi nag mu ne ko mu ne ko yow waxal yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ne ko qul laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah ne ko seedeel ne man mam ne laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul boroom bi subhaanahu wa taala muhammadur rasulullah te nga seede ne man mii di sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ndawu ndaw yàlla la xale bi daal di xool baayam di baayam juif bi newoon ci wet gi mu xool ko ndax est ce que am na ndigal ngir topp ko wax li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax baay bi ne ko ati abal qaasim ne ko way doom sama toppal abul qaasim lim la wax waxal li mu wax xale bi daal di wax loolu ne la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi mu dako koo wax rek daal di ruux gi daal di dem mooy mu faatu ci saase yonent bi alayhi salaatu wassalaam mel ni ku gis aljana kontaana kontaan le fait xale bi di juif bii dugg na ci l'islam mu ne jullit ñi ay wa jóg leen ngeen waajal seen mbokk nañ leen ko waajal toppatoo ko ñu gis ko mu kontaan na kontaan kontaan ndax lan harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim dafa xër wér ci loo xam ne mooy lu yiw la ci ngir jullit ñi raufun ku ñeewante la ku ëpp ku rëy ñeewante la rahimun aji yërëmaakoon la ci ñoom moo tax suñu borom ne ko wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin man ko man de yónniw ma la sa boroom illaa lu dul ndere rahmatan nga nekk yërmande lil alamin ngir mbindeef yépp loolu ñoo tax moom rahmatun lil alamin mooy muhammadun rahma sayyidina muhammad alayhi afdalu salaatu wassalaam mooy rahmatullah mooy yërmande yàlla ji nga xam ne moom la def képp koo xam ne bëgg na laa sauver da lay dugal ci moom mooy nga daal di koy gëm topp sunnaam moom sallallahu alayhi wa sallam léegi nag mu ne kon moom nii la la mel ci yéen kon nag fa tawal law bés bu ngeen wanee ginnaaw mooy ne kon xam ngeen ne kii wi wallaahi ñëwu fi ngir boppam liggéeyalul ngir boppam lim leen di woo naan leen dugg leen ci lislaam bii du pour boppam comme li yonent yi ko jiitu woon doon wax yaa qawmi yéen ne leen woo naan leen wax leen ne inna leen man soxlaw ma pay man soxlaw ma ngeen fay ma waxuma ngeen ñëw li ma jox seen salaire yi déedéet in ajriya illaa ala rabbil alamin ñun de suñu pay mu ngi ci borom bi subhaanahu wa taala mi nga xamante ne mooy borom mbindeef yi moom la suñu pay ci moom la ne kon kooku mooy kon xam ngeen ne kii woowu leen ngir mbir boppam waaye ngir lu leen di jariñ kese la kon nag mu ne fa in tawallaw bés bu ngeen wonee ginnaaw wa du mooyu ginnaaw bi lii mooy ginaaw bi ngeen xamee ne ci yiw la leen jëme ci loo xamante ne mooy aljanna mooy yërmande yàlla ngërëmu subhanahu wa taala fa in tawallaw malgré tout ça bés bu ngeen du mooyoo ne nanguwuñ diine ji shari'am bii du dara alquraanam bii du dara sunnaam ay falaa falaa kese la kon nag mu ne leen mu ne ko bu nit ñu gën mooy buñ la gëmul waa Quraysh buñ la gëmul waa ara arab yi buñ la gëmul waaye waa monde bi buñ la gëmul ilaa yawmiddin loolu nag du waa Quraysh rek muy képp kenn ci ñun koo xam ne moom ginnaaw bi sunna leeree ak yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ni mu fendi nga ne doo ko topp topp sa par exemple say maam lii nga fi fekkoon lii la mag ñi doon def te li mag ñi doon def wuuteeg contraire ak li yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon def kooku suñu borom ne fa in tawallaw bés bu sunna leeree sa kanam nga wan ko ginnaaw ne waaye defuma dara kon faqul mu ne ko waxal yow sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam waxal hasbiya allah buur yàlla de doy na ma laa ilaha amul denn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te ñàkk jaamu di caaxaan mooy nekk ak riir kudul buur yàlla faqul waxal hasbiya allahu buur yàlla doy na ma ci lépp laa ilaha mooy ki nga xam ne moo am sañ sañu digal ma ne ma defal illa kudul borom subhaanahu subhaanahu wa taala fa qul waxal xasbiya allahu doy na ma la allahu moom buur yàlla mi nga xam ne laa ilaha moo am sañ-sañ ne doon ma tëralal may luwaane ma doxalal lii ma daal di koy doxal illaa huwa ku dul moom borom bi subhaanahu wa taala moo ma doy de nekk leen contraire ne leen nekk leen ay non contre man graawul ndax man xasbiya allah loolu lu màgg la mooy baat boobu moo tax di sikar mooy di def azkar yooyu <coughs> xasbunallahu wa ni'mal wakiil loolu la am solo la te moom la waxoon moom alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne keroog ci la ko waaji ñëw naan ko waay a waa Quraysh kat daje na ak ñoom mooy ginnaaw xare ba am ginnaaw ghazwatu Uhud moo xam ne mooy mooy bi nga xam ne ci lañ leen doon tëkk ko waa Quraysh bi ñu gañee ñu dem ba ci yoon wine ne mais ñun daal defuñu dara ñu ngi nii di ñibbite sayyidina Muhammad faatuwul ibn Abi Quhaafa di sayyidina Abu Bakr it faatuñu ko fii ci Uhud waaye it sayyidina ibn al moom di sayyidina Umar faatuñu ko moom moom ibn Abi Taalib it faatuñu ko ñun ñëpp kenn faatu leen ba pare ñu foog ne gañe nañ kon ñun waa Quraysh defuñu fi dara ñun mun suñu problème jeexagul parce que mën nañoo continuer dal suñu kaw léegi nag beneen yoon waa Quraysh ne kon nañ leen dëppu daal di dem fekk ko daal di koy faagaagal bi nga xam ne lañu wax noonu ñu daal di dajeeg koo xamante ne min Xuzaa ñu daal di koy wax waa ji ñëw dajeeg yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko Abu Sufyaan ak ñooñu nee nañ ñu ngi ñëw ngir dalaat seen kaw jekkali leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne xasbuna allahu wa ni'mal wakiil suñu boroom daal dinañuy doy te wa ni'ma ëskay te ne wa ni'ma ak a baax alwakiilu ka nga xamante ne moom la ñu wàkkeerlu du boroom bi subhaanahu wa ta'aala moom la naan alladhiina qaala lahum an-naas inna an-naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaalu xasbuna allah wa ni'mal wakiil fanqalabuu bi ni'matin min allah wa rahma lam yamsashum suu mu ne ñooñu ñooy ñu daal di dellu ci yërmande goo xam ne ju boroom boroom bi subhaanahu wa taala te lu ñaaw dalu leen kon xasbuna allah loolu bari na loolu lu am solo la kon mu ne kon waxal bu ñu dummóoyoo rek faqul waxal xasbiya allahu buur yàlla doy na ma laa ilaaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illaa huwa kudul moom alayhi ci moom képp rek tawakkaltu laay wàkkeerlu samay mbir wéeruma ko cib sëriñ wéeruma ko cib waliyu wéeruma ko cib yonent wéeruma ko ci ay nit wéeruma ko ci ñu am alal wéeruma ko ñu am daraja gi ma wéer samay mbir mooy ki nga xamante ne nii mooy alwakil mooy al ni'mal mooy ki nga xamante ne ëskay ko bàyyee say mbir xam ne kooku moo jara bàyyee say mbir gis nga picc yi noonu doon def moo tax suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nelaw law annakum tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkule la la razaqakum kama yarzuqu at-tayr mu ne moom gis nga boroom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne yéen de bu ngeen wàkkeerlu woon ci seen boroom dëgg-dëgg ni ngeen war a wàkkeerloo ci moom wat naa ne konoon te kon dina leen wërsëgal comme ni muy wërsëgalee picc yi ndax moom kat buy génn këram mooy picc yi ñun ñépp gis nañ buñ defee ab groupe di dem par suba di dem nga gis leen ñuy dem def ay groupe yu bari mu ne bu ñuy dem noonu dañuy dem ximaasa mooy se seen biir yi dara du ci nekk mooy ne dañuy xiif dem uti waaye bu ngoon jotee ba ñuy ñibbi nga gis leen ñu kontaan ni ñuy naawe rek di def ay ay ay ay ay chorégraphie xaw ma ngeen koy tuddee ci asamaan si yu rafet mooy ne seen biir yi fees na mu ne waay way mënuñu dellu bit mooy seen biir yi fees mu ne loolu wat naa ne ñoom bu ngeen wàkkeerlu woon comme ni picc yi wàkkeerloo naka noonu la seen suñu boroom dëgëral seenu dund waaye loolu xam nga ne ñun moos mbir mi ay comptable ci rek la ñuy def mooy ne dañ naan bu ñu suñu boroom nee def leen action de bienfaisance jàkkaa ngi ju ñuy tabax way ñàkk ngi def leen ci ñu nekk fi naan wóorul bu ma joxee lii ana nan laay mujje bu ma joxee lii fan laa jëm man bu ma defee lii ah problème dina am dëgg sa je ne serai pas dans mes comptes ah, sama borom bàyyi la ak say comptes parce que yow da ngaa jël say mbir wéer ko ci salaire ak li nga xamante ne mooy ne bu ma nit daal moom fekk nekkuma salarié du duma ci génn a ah, suñu boroom bàyyi leen la ak seen xalaat boobu ndax kat moom moo wax ci hadithul qudsi ne ana inda dhanni abdi bi man kat yeneen bi ma mu ne moom borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne man maa nga fa sama njortal jaam yem falyuzann bi ma sha na njortu ci man lu ko neex mooy boo jàppee ne yow boroom bi sa xéewal ci salaire kese la mën a jóge ah mu ne kon ma balaag loolu boo jàppee ne nag man naa joge fu ne ma ubbil la bunt yi fu ne boo jàppee ne ci salaire ak ci leneen lay jóge ma defal la ci salaire ak ci leneen mooy loolu mooy mbir mi kon hasbiyallah alayhi tawakkaltu waxal ne ci moom rekk laay wàkkeerlu wàkkeerlu ma ci keneen wa huwa ta bi subhanahu wa moom moom moom mële rabbul arshil azim mooy borom arash bu màgg bi kon foofu la aaya bi yam di suuratul tawba kon foofu la saar bi yam walillahi alhamdu wal minna kon loolu mooy li nga xam ne mooy aaya yi nga xam ne ñoom la suñu borom subhanahu wa taala daal di leeral li nga xam ne mooy ghazwatu Tabuk di jaytul usra di jamono ji nga xamante ne nii ju la woon xare bii la ko suñu borom subhanahu wa daal di leerale ci fii nii mooy mu nekk loo xamante ne gis nañ ne ci aaya 38 bi la tàmbale woon ci la ko suñu boroom subhaanahu wa taala tàmbale woon walillahi alhamdu wal minna def nañu jeexal ko nii def nañu daal di koy jeexal nii walillahi alhamdu wal minna ci kaw noonu ci lañu jeexale li nga xam ni moo jëm kon ci saar bi inchaa allahu taala yal na suñu boroom subhaanahu wa taala daal di koy def jëf joo xamante ne nii ju mu nangu mu nekk loo xamante ne nii li wajihi taala mu nekk loo xam ne ngir moom la boroom bi subhaanahu wa taala innahu waliyu dhalika walqaadiru alayhi alhamdulillahi alladhi hadaana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah laqad jaa'at rusulu rabbina bilhaqq